fi al-baab al-aashir ba'da al-mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'ala anhu wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahuma sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala a'waadi minbarihi layantahiyanna aqwaamun an wad'ihim aljumu'aati aw layaxtimanna allahu ta'aala alaa quluubihim summa layakuununna minal ghaafiliin rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala Allah Allah Allah allah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, gisoon nañu xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille cent quarante neuf mu ne woon wa anhu di jële ci saxaaba muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala as-salawaatu al-xams wal jumu'atu ilal jumu'a wa ramadaanu ila ramadaan banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy mille cent cinquante mu ne wa anhu xadis bi mu ngi jëlee ci moom ba léegi muy sayyidina mawlana abu hurayrata radiyallahu anhu ah wa an ibnu ak ci ñaari saxaaba la ko jëlee ci moom ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw kon mu ne mu ne annahuma kana ñoom ñaar sami'a dégg nañu rasulallah di ñoom ñaar ñoo dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ala awaadi minbari mooy ci bantam bantu minbar mooy ci kaw minbar bi loolu bëgg a wax voilà <laughs> ci kaw minbaram bi mu naan lan mu ne la yantahiyan wat naa ne dina arrêté dina ba dina arrêté bàyyi aqwamun ay nit an wad'ihimul jumu'at ci seen bàyyi gu ñu bàyyi ajjuma dootuñ ko teeweeti dina am ñoo xam dañ arrêté ah aw wala bu ñu arrêté wul la yaxtimanna Allahu ala qulubihim borom bi dina kaste daal di li nga xamante ni tëjëj ko ak mbon gi ñu nekke ci seen xol ba ñu bàyyi génn lislaam daal di sanku daal yàqu daal di alku mu nekk moo tax bu ko yàlla tëjee seen xol yi ba leer doo ci dugg nag su la yakoo nun nag ginnaaw gi ñu bugg ñu nekk nag waaw waaw léegi nag mooy minal ghafilin waaw ci li nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy saa yëpp ma yëga diw maan yi waaw mooy ñi nga xamante ne euh, euh, euh, mooy ñi nga xam ne dañoo yëga di waaw Allah wal iyaazu billah allahumma sallim waaw waaw yal na borom bi hein yal na borom bi daldi di ñuy euh, kii quoi waaw daal di muccal moom garaaw na mu ne rawahu muslim hadis bi al imam muslim abul husayn solo na ko la ngi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ko solo ñu ne la noono hadis bii nii du imam muslim dafee ko solo al imamu ahmadu ibnu muhammad jiitu woon na ci na ko noon al imamu an-Nasaa'i solo na ko na ko noon al imam ibnu maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii al imamu abul husayn benn bërëb la ko indi kitaabul jumaa buntu bi surah yi def baabu taghliid fi tarkil jumaa mu ne wa haddathanii al-Hasan ibnu Ali al-Hulwaani mu ne te nettali na man donc imaam muslim al sama sëriñ di alxasan ibn ali sama sëriñ di alxasan di doomu ali alxulwaani ah muy alxasan ibn ali ibn muhammad alhudali abu ali ñi ne abu muhammad alxalaal almakki alxalaal alxulwaani rahimahullah génn àddina la 242 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Tawba mu ne ki ñu nettali mooy Abu Tawba di ar-Rabi' ibn Nafi' Abu Tawba al-Halabi at-Tursusi rahimahullah génn àddina moom deux cent quarante et un gis ne ñoom ñaar ñii ke deux cent quarante deux moom nii deux cent quarante deux nga gis ne kon gis nga wala <laughs> am na nag ñu ne deux cent vingt ñu ne après deux cent vingt mais deux cent quarante et un mooy li gën a dëgër rahmatullah ale moom Abu Tawba qaala mu ne haddathana Muawiya mu ne ki ñu nettali mooy Muawiya mu ne wa imaam Muslim ne wa huwa ibnu Sallaam mooy ibnu Sallaam muy Muawiya ibnu Sallaam ibnu Abi Sallaam Mamtuur al-Aswad al-Habashi ñii ne nuubi la woon rahimahullahu ta'ala génn àddina la 170 côté yooyu quoi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddath mu ne an Zayd yaani axaahu mu jël ko ci Zayd mooy frère am la Zayd ibn Sallaam ibn Abi Sallaam Mamtuur al-Aswad al-Habashi ad-Dimashqi nekkoon frère ci Muawiya male nga xam ne moom moo ko jëlee ci frère am yaani axaahu moo ne Imaam Muslim ne kim ci jublu Zayd bi mooy frère am la annahu sami'a aba sallaam léegi nag ñu jële ci ki nga xam ne nag mooy seen baay Muawiya ibn sallaam ibn abi sallaam mooy seen kii mooy seen maam Mamtuur waaw léegi parce que ñoom Muawiya Muawiya ibn sallaam la ibn abi sallaam mooy Mamtuur abu sallaam ñoom Zayd ibn sallaam léegi nag ñu jële mooy Muawiya jële ci frère am di Zayd annahu sami'a Aba Sallam mu jële ci Aba Sallam di Mamtur Abu Salam al-Aswad al-Habashi nekkoon seen maam euh, moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddathani al-Hakam ibn Mina mu ne ku ñu nettali ma al-Hakam ibn Mina di al-Hakam ibn Mina al-Ansari mawlahum al-Madani eh, ñii ne ash-Shami rahmatullahi alayhi moom mii nag Euh, ci doomu saxaaba yi la bokk mu yenn ñi dañ ne moom mii saxaaba la am na ñu koy wax ne non moom moom moom saba saxaaba la ah voilà euh, loolu am na ñuy wax ne sax fekke na am na lu fekke jamono yeneen tubaab saa saam ci yooyu waaye euh, li gën a siiw ñu dañ naan mais ci doomu saxaaba yi la muy al-Hakam ibn Mina al-Ansari radiyallahu anhu anna Abdallah ibn Umar wa Aba Hurayra mu ne Seydina Abdallah ibn Umar ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma mu Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Adawi al-Makki rahimahullahu ta'ala waaye al-Madani bokk ci al-mukthiruna ñu ëpp lu ñu solo hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina la 73 ñi ne la 74 wa Abu Hurayrata ak Seydina Abu Hurayra al-Dawsi al-Hafiz rahimahullah hafiz as-sahabati génn àddina li nga xam ne mooy la cinquante-neuf ci li gën a dëgg rahmatullahi radiyallahu anhuma haddasaahu al-Hakam ibn Minam ci ñaari sahaaba la jële hadis bi mu ne Seydina Abdallah ibn Umar ak Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoo ko nettali Abu Hurayra lañ jëloon hadisam bee weesu ak ko jiitu mu ne mu ngi jële ci moom wa an ibn Umar ak Seydina ibn Umar radiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah voilà sallallahu alayhi wa sallam kon fu ñëwaatee ci sax imam muslim mu ne anna abdallah ibn umar wa aba hurayrata radiyallahu anil jami' haddatha wa annahuma sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala a'wadi minbari la yantahiyanna aqwamun ala wad'ihimul jumu'at aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin kon mu ngi noonu allah la hawla wala quwwata eh, léegi hadis bii nii boo seetloo via vay boo fàttali ko gis nga càllale bii hmm? ba ci abu salaam càllale texte dañ koo gisoon ma ne la waaw ci riyaad bi bi ñuy wax baabu fadl qiraatil quraan mooy mooy premier buntu ci wàllu kitaabul fadaa'il bii ñu nekk hadis 991 xam nga xadis bi ci njëkkoon mooy premier xadis ci buntu boobu baabu fadli qur'aan buntu bi doon wax ngëneelu jàng li nga xamante ne mooy alqur'aanul aziim premier xadis muy kitaabul fadaa'il lañu waxoon chapitre cent quatre-vingt baabu fadli qiraatul qur'aan premier xadis an abi umaamata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul iqra'u al-qur'aan fa innahu ya'ti yawma al-qiyaamati shafii'an li ashaabihi rawaahu muslim mais gis nga càllale bañ amoon foofu moo nekkaat ni suuf fii kenn la ci yokk mooy al-Hakam ibn Mina kese ak saxaaba yi wute sinon la ca kaw al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qaala mun a haddasanaa Abu Tawba an mun a haddasanaa Mu'aawiya wa huwa ibnu Sallaam an Zayd ya'ni axaahu annahu sami'a Abaa Sallaam foofu lay moon moom mu jëlee woon ci Abu Umaama al-Baahili nii la ko waxoon da noon kitaabul masaajid la ko imaam Muslim indi woon wa mawaadi'i salaat baabu fadli qiraa'atil Qur'aan wa suuratil Baqara mun a haddasanii al-Hasan ibnu Ali al-Hulwaani te même chose haddasanii la waxoon tamit imaam Muslim qaala mu ne haddathana Abu Tawba mu ne wa huwa Rabi' ibn Nafi' foofu da ci tegoon wa huwa Rabi' ibn Nafi' fii nag dana haddathana rek Abu Tawba rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muawiya mu ne yaani ibn Sallam an Zayd fii waxul ne Zayd yaani axaahu comme ni mu wax fee ne waa Zayd la ko jëlee mooy ki mu ci jublu mooy frère am waxu ko woon ko annahu kana sami'a Aba Sallam dégg nañ ab dégg na moom Ah, Zayd dégg na maamam di Abu Salam di Mamtur yaqulu haddathani Abu Umamata al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashabihi iqra'u az-Zahrawayn al-Baqara wa surata Ali Imran loolu mooy hadis boobu même càllale bi lenn kese ci mooy saxaaba bi daa soppeeku muy beneen saxaaba kële abu umaama la woon kii nag di seydina abu hurayra seydina waaw naanam nu umar radiyallahu anhuma ak ki nga xam ne mooy alxakam ibn miina moo dugg diggante abu salaam bale moo ko jële directement ci seydina abu umaama al bahiliyu rahima radiyallahu taala anhu fii nag hadis bi gis nga kii dane anna abdallah ibn umar ci tàll wa aba hurayra sayna abdallah abu hurayra ñoo ko soloo al ku mel al imam ibn an-nasa'i na ko al imam ibnu maaja rahmatullah ala al jamii ñoom ni ñu ko soloowe na ko noon imamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal al imam ahmad moom baax na ba moom hadis yi mu ci indi yëpp abdallah ibn abbas ak ibnu umar la tuddul benn noon abu hurayra voilà boo seetloo kon imaam an-Nasaa'i wax nañ la solo na ko moom foofu euh, al-Hakam ibn Mina dane annahu sami'a ibn Abbaas wa ibn Umar yuhaddithaan anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa ala a'waadi minbarihi layantahiyanna aqwaamun an wad'ihim al-jumu'aat aw la yaxtimanna allahu ala quluubihim wa la yakuunanna mina al-ghaafiliin moom ñoom ñoom ñëpp doon lañ ko ndee imaam an-Nasaa'i al imaam ibnu Maaja axbarani foofu dane al-Hakam ibnu Mina dane axbarani ibnu Abbaas wa ibnu Umar annahumaa sami'a keneen net xabaare na ma ibnu Abbaas ak ibnu Umar radiyallahu anhuma loolu kon ñoom ñu def ko lan te mooy riwaaya imaam euh, euh, euh, kii bu dee sëriñu imaam Muslim beneen da ad-Daarimi moom comme ni imaam Muslim def la mooy anna ibna Umar haddathahu wa Abaa Hurayra annahuma kene Ibnu Umar ak Abu Hurayra ñoo ko nettali kene ñoom dégg nañu leen tibara saa kanta imaam kii Ahmad moom indi na ko euh, ci ñeenti bërëb te ñeenti bërëb yi mu ko indi yépp waxul benn yoon Abu Hurayra waaye ki mu wax mooy Ibn Abbas ak Abdallah Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nga ne waaw léegi <laughs> mais hadith yi moo ko gën di kon ñu la wallahu ta'ala alam am na ñoo xam ne dañoo. bëgg dañu nootal te ne Seydina Abu Hurayra ak Ibn Abbas la waaye boo seetloo càllale yëpp eh, parce que imaamul Bayhaqi rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom Tuhfatul Ashraf <laughs> ah. al-Mizzi waaw <laughs> al-Mizzi moom nga xam ne sëriñ la woon ci al imaam al xaafiz ibn Hajar ah, rahimahullah moom daa euh, nekk koo xamante ne ni ku màgg la waaw al xaafiz al Muzi ku yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme hmm? Jamaaluddin Abul Hajjaj <laughs> eh? moom ci foofu comme ni mu ko indee al imaam al Bayhaqi rahimahullah taala moom euh, li ñu dëgëral li mu dëgëral mooy euh, riwaay bi imaam muslim indi mooy que ne musnadu Seyna Abu Hurayra la ak Seyna Ibn euh, kii Abu Hurayra ak Ibn Umar radiyallahu taala anhuma hein léegi sëpp ñoom loolu mooy même tàllale yooyu noonu mu dee bu dee ne ci riwaay imaamu Nasaa'i bi dëgg la. dëgg la lool lool lu ñu lu ñu d'accord la imaam an-Nasaa'i rahimahullah moom dafa jaar ci Yahya ibn Abi Kathir dana axbarana Muhammad ibn Ma'mar qaala haddathana Habbaan qaala haddathana Abaan qaala haddathana Yahya ibn Abi Kathir an al-Hadrami ibn Laahiq an Zayd an Abi Sallaam an al-Hakam ibn Miina annahu sami'a ibn Abbaas wa ibn Umar radiyallahu ta'aala anhumaa yuhaddithaan moom noonu la ñëwee moo tax mu ne loolu riwaaya boobu noonu nga xam ne jaarul ci comme ñoom Abu Tawba ak ñoom Muawiya mu jële ko ci frère am di Zayd moom mu jàpp ne kon riwaaya bi nga xam ne Abu Salam non Muawiya moom moo ko jëlee ci frère am di Zayd ñoom ñaar ñëpp di Ibna Salam Ibna Abi Salam di Mamtur ñoom ñu jàpp ne boobu moom dafa jàpp ne imaam al-Bayhaqi loolu moo gën a dëgër ndax alaana ki frère bi jële ci kii moo frère moo gën a moo gën a xam xadiisu frère ko que keneen eh, waaye waaye waaye waaye waaye bi eh, dëgg la ñoom kii ñoom tudd ñoom imaam Ahmad solo na ko mu jaar ci Abdus Samad mu ne haddathana Abdus Samad mu jële Hisham ad-Dastawaay an Yahya mooy ibn Abi Kathir bu ñu doon wax sànq mu jaar ci Abu Salam an al-Hakam ibn Mina waaw moom imaam Ahmad indee na ko noonu waaye eh, sauf que du càllale boobu kese la ci imaam Ahmadu ibn Muhammad ibn Hanbal daal di am voilà. Ah, léegi eh, eh, léegi daal ñoom boo seetloo ñoom li ñuy wax al imaam al Bayhaqi rahimahullah day yëng ci dëgëral li nga xam ne mooy nettali bi nga xam ne ah, frère bi moo ko jëlee ci frère bi. Muawiya moo ko jële ci Zayd moo gën a dëgër amaana yeneen yi yi nga xamante ne nii daa jaar feneen door a agsi ci ki nga xam ne mooy euh, euh, euh, kii di Mamtur Abu Salam waaw moom moo tax dafa féetale kaw riwaaya bu imam Muslim bi rahmatullah alayhi waaw te loolu bon <laughs> al al al al imam al Bayhaqi moom day liy wane loolu mooy ne euh, imaamu Nasaa'i ci al-Kubra parce que da ko indi ci al-Sughra mooy sunanu euh, bu ndaw bi waaye indi na ko ci al-Kubra tamit voilà bu dee ci bu al-Sughra moom la ñu wax sànq axbarana Muhammad ibn Ma'mar qaala haddathana Hibbaan ci al-Kubra nag dana axbarani Ibrahim ibn Ya'qub qaala haddathana Sa'id ibn Rabi' qaala haddathana Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibn Abi Kathir an Zayd ibn Sallaam an Abi Sallaam mu ngi Zayd jële ko ci maam ji Abu Sallaam Mamtuur an al-Hakam ibn Mina an ibn Umar wa ibn Abbaas léegi qaala Ali Ali ne mu Ali ibn al-Mubaarak mi nga xam ne Sa'iid ibn Rabi' ci moom la ko jële mu ne summa ginnaaw gi kataba bihi ilayya sama sëriñ bi daal di may bindal hadis bi après moom Ali mu ne après nag euh, an ibn Umar wa Abi Hurayra waaw moom damaa jàngaloon xadis bi ne woon Ibnu Umar la woon ak Ibnu Abbaas après mu bindal ma ko nag bindalaan ma xadis bi ne ma nag Ibnu Ibnu Umar ak Abu Hurayra annahuma ka ñoom ñaar sami'a Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala a'waadi minbari waaw te ne après indi xadis bi loolu tax ñu lii daal mooy li nga xam ne amaana mooy li gën a waaw waaw moo tax borom Tuhfatul Ashraf al-Mizzi ne naka noonu Muhammad ibn Shu'ayb ibn Shaabur solo na ko Walid ibn Muslim an Muawiya ibn Sallam comme ni nga xam ne noonu la ko Abu Tawba daal di indee fii tam jaar ci imaamu Muslim rahmatullah alayhi léegi nag hmm, noonu imaam al-Bayhaqi conclure ne wa riwaayatu Muawiya ibn Sallam an akhiihi Zayd ibn Sallam awlaa an takuuna mahfuuza wallaahu a'lam mu ne riwaaya nag bi nga xam ne moo mooy yu frère yi Muawiya ibn Sallaam jële ko ci frère am di Zayd ibn Sallaam ñu jële ko ci seen moom mu jële ko ci seen maam di Mamtur Aba Sallaam loolu mooy li gën a yeey mu nekk loo xam ne lu ñuy jàpp la kon nag mu ngi noonu loolu euh, wallahu taala alam mbir la woon moo xam ne mu ama am solo la ci wàllu càllale bi wax joo xam ne bu ci boroom xam-xam yi ndax di wax dafa nekk ci musnadu saxaaba yu wute ñenn ñi yenn riwaay yi def ko ci musnadu Ibn Abbas ak Ibn Umar yeneen ñi def ko ci musnadu Abu Hurayra ak ki nga xam ne mooy Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon ginnaaw buñ paree kon ci taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna waa ana lëkkaale lii ak suñu xadiis suñu bunt bii ñu nekk ñu ne lëkkaale bi waxoon nañ la ko bi ñuy tëj bii weesu mooy imaam baa baabu fadlil jumaa la tudde buntu bii di deux cent dix buntu bi muy leerale ngëneelu àjjuma wa wujubiha ak farataam nekk farataam léegi nag nekk farataam googu lay indi fii li muy indi fii c'est pour saxal ne ma ne addi àjjuma julli ji àjjuma loolu farata la mais farata ci ñan jigéen ñee ñépp non ci góor ñi nga xam ne ay baalighun al ahrar ñi nga xam ne dañoo mat nekk ay góor nekk ay ñu ñu majeur ba pare nekk ñoo xamante ne dañoo ahraar mooy ñu euh, ñoo xam du ñuy jàmm waaw ay góor lañ ñooñu euh, bu ñu amul ngànt yi nga xamante ne mooy tax nga bañ a dem loolu day euh, fekk julli mbooloo loolu day nekk farata ci ñoom léegi nag mu indi loo xamante ne xadiis bi ngir wan ne lii mooy wane ne wujubul jumaa fekk julli jumaa mu indi ndax lu nan lañuy xame ne nan mais lan lañ xame ne mais affaire bi bon farata la ñu ne la lu tax parce que yi ci yonent bale saa saa tëkku képp ku ko bàyyi waaw loolu mooy garaaw bi la yantahiyanna wat naa man rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ni dina bàyyi aqwaamun ay ñooñ an wad'ihimul jumu'at ci bàyyi di fekke ajjuma yi aw wala boog loolu il faut ñu def ko bu ñu ko deful lii mooy xew aw la yaxtimanna allah wala yàlla dina kasti ala qulubihim waaw mooy tabaa alayha kaste ko ci mbon waaw nga xam ne ay saleté ki pilim pilim ñoo ñooy fees seen xol yi ba leer dootu ci dugg Allahu akbar nga xam ne ak tabu alxatmu arraynu yooyu dañoo niroo waaye am na ak wuute ak al al al al iqfaal waaw ak al iqfaal muy ak ak caabi ak tëj moo gën a tar moom waaw loolu eh, mooy mbir mi lenn la mooy borom bi day def ci seen xol bu ñu bàyyiwul loo xamante ne day tax dara loo xam ne dëgg dootu ci dugg te dootuñ ko dégg dootuñ ko topp te yiiw moo dul ak seeti ci ñoom allahu akbar allahu akbar waaw waaw moo tax yonent bi saa saa waxoon comme nekk sahih boo euh, xadiisu ñoom euh, mu ngi ci sunan yi euh, ku mel ni imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i rahmatullah alayhi soloo na ko Eh, ci amalul yawm wal la mu ngi tamit ci sunanul kubra sayna Abu Hurayra mooy boo demee ci téere yi tafsir ñoom al-Qurtubi yooyu ak imam Ibn Kathir eh, tafsir Ibn Kathir di nga ko gis fii suñu bor mooy fi ñuy tafsir kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun yonent bi alay saat saam ne gis nga jaam bi bu defee benn ñaawteef dañuy tomb benn tomb ci xolam xol bi daan na lu weex tàll et loolu luy mel bu defee lu ñuul comme ab boo teg kuy vierge bu weex tàll d'un blanc immaculé bu defee lu dul noonu ñu tomb ci benn tomb bu ñuul waaw euh, bu dee ne dafa jéggalu dellu ñu effacé ko waaw waaye bu delloo ñu delloo waat ko nit ki nag dina topp di def ay ñaawteef di def ay ñaawteef ñu koy tombal di ko tombal di ko tombal ba mujj yu ñuul yi daal di euh, ëpp li nga xamante ni mooy li nga xamante ne mooy muur xol bi nag complètement nag mu àll waaw léegi nag bu demee noonu mu ne loolu mooy arraan alladi dakarahu allah mooy bi borom bi tudd ci kallaa Ah jaajju leen bal li am ba des raana xomaag na ala qulubihim ci seen xol yi maa la nga xam ne kaanu yaksibun ci sababu la nga xam ne ñoo ko fàggu woon ci ak mbon waaw kon nag loolu mooy boroom bi day tëj sa xol xol ba mujj xomaat yàqu waaw daanaka du bàyyi waa ji lu bari day dem dina ci dem chronique bu chronique moom mooy yiw dootu ci bàyyeeti xel waaye bu chronique gul dina ci bàyyi xel léeg-léeg waaye moo tax yonent way saasam teg ci lu garaaw li ne <laughs> summa ginnaaw gi non seulement borom bi day kaste seen xol yi summa la yakununna minal ghafilin ginnaaw gi nag ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu yëgadi ñi nga xam ne moom yiiw dafay nekk di leen romb nga leen di wax yiw ñuy gis yiw mais day mel ni gisuñu ko ndax dañoo yëgadi waaw allahu akbar waaw par ndànk ndànk mooy bee moo lay dal xatmu bu pare summa boo continuer noonu nag fa ngay mujj mooy yow sab xol mooy yow ci xaafiluuna yi la la borom bi di boole allahu akbar waaw moo tax al imam al Baydawi rahimahullah mu ne leen na mën a am de toute façon benn ci ñaar yi mooy am képp koo xam ne bàyyi woo di bàyyi àjjinu ci tayef ci loo xam ne moo ngànt de toute façon benn ci mooy am waaw waaw soit nga arrêté sa bàyyi àjjuma yooyu di ko fekke wala borom bi dina kaste sa xol waaw waaw boo ko tàmmee par ndànk ndànk ngay dem gis nga waa ji laa ya'rifu munkaran laa ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran dina dem ba dootul ràññeeti lu baax gis nga yu bon yi nga xam ne moom ci boppam da ko doon ñaawlu day mujj di ko rafetlu waaw naan moo gars yi nag léegi dañu tar quoi alors que moom xa moom yëgul ne moom nii la meloon pourtant da doon dénonce affaire bi mais mbonte gi mu nekke tax na léegi jàpp na ne affaire yi dara newatu ci waaw pente glissante la. wallah wal iyaazu billah waaw moo tax xadiis bii daa bokk ci dina mag yi jàng bàyyi ajjuma ak di ko fowe ak di saggan ci mbiru àddina te mooy dalil yu gën a rëy nag yu toll nii tëkku yu toll nii moom kenn du ko yoneen sa asaan du ko def ci loo xam ne bon makruh la quoi dañ koo sib quoi lii mooy dalil bi gën a rëy buy wane ne kon ajjuma farata la parce que boo demoon ajjuma di ko bàyyi tasaahulan bu al mu'tabar bu bu bu bu bu sharia nangu lii moo lay dal loolu nan lañ la mën a waxe lii gëra darawul lii moo tax bokk na ci dalil yi gën a rëy ne fardu aynin la ci képp koo xamante ne balighu min al ahrar waaw te amoo ngànt kooku yow farata la waaw waaw la <laughs> waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ci xadis boo xam ne al imaam Ibn Maaja waaye naka la imaam Ahmad solo woon na ko rahmatullah alayhi lu jiitu woon xam ne mooy al Ibn Xuzayma daal dina koy wéral mu ngi ci Sahih Ibn Hibbaan al imaam al Haakim dina ko ci Mustadrak Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma mu ne yonent bi salaam nee na man tarakal jumu'a képp koo xam ne dafa bàyyi ajjuma salaatan ñetti yoon min ghayri darura ci loo xamante ne du lor a ko tax mooy ngànt tabaa allahu ala qalbi bi daal dinay kaste du xalam kon xam nañ ne la yantahiyan na boobu leeral nañu ci hadis bii que ne ñetti yoon la bés boo fi bàyyee ajjuma dem ajjuma ci tayeef ndax tayeel ak sa affaire bopp ak sa programme bopp ngay tayeel tayeel loog di ko sàggane ñetti yoon la la yàlla may boo ko defee trois fois de suite boroom bi tëj sa xol kaste ci ak mbon gi nga xamante ne nii moom ngay doxandoo moom ngay doxal waaw mbon ak mbon goo xam ne bu yéese yéese yéese yéese yées lay doon waaw ba nga xam ne moom laa nit ki laa ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara waaw li baaxoon sax mu naan moo dara newu ah, non loolu bàyyi ko dara newu ci non c'est pas ne prient pas qu'est-ce bon il faut donner quand il faut laisser les gens bon euh, bon la liberté de croire ou de ne pas croire euh, non il faut pas être des fanatiques non on est on est libre on est alors voilà c'est pas c'est pas la fin du monde voilà c'est ça euh, la liberté de, religion il faut que chacun ait cette possibilité de choisir di wax waxi caaxaanam yooyu par rek foog ne ci dara ndekete yoo parce que yàlla moo kaste xol bi waaw lu baax dootu ko waaw moom kay balli am yusirul ma'rufa munkara wal munkaru ma'rufa waaw mooy lii mujj mooy la nga xam ne moom la xamoon yiw gi ñu xamoon mooy mujj nekk lu ñaaw kantaan ak lu bon lu baax bon nekk lu baax ci moom wal iyaazu billah a'adana allahu min al xizlaani waaw kon hadis bi hadis la bu màgg màgg màgg màgg màgg quoi boo xamante ne nii ah day wane lu leer a leer a leer waaw te kon de bàyyi àjjuma ci tayeef saa nga am li nga xamante ne nii mooy ngànt loolu kabira la te dina la jëme ci loo xam ne boo moyul l'islam day génn parce que borom bi bu la tëjee noon bàyyi la yow boo continuer noonu da yàqu ah xanaa déggoo lim ndax wa laqad zara'naa li jahannama kasiiran minal jinni wal insi lahum quluubun lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa wa lahum a'yunun laa yubsiruuna bihaa wa lahum aadaanun laa yasma'uuna bihaa ulaa'ika kal-an'aami bal hum adall ulaa'ika humul ghaafiluun Allah loolu garaaw na saa subhaanallah allahumma sallim allahumma sallim moo yàlla nañu borom bi muccal parce que yàlla loolu moom képp ko mu dal mooy am nga problème waaw ci la ñuy xame ne vraiment sàggan sàggan baaxul gis nga diine borom bi wàccewu ko ngir ñu koy fowe wa ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin waaw borom bi nee na binduñu asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ndaxum po waaw am po daal distraction comme ni nga xam ne noonu la ko monde bi bëgg gëmloo ne loolu kese fii baax waaw ñu miinee suñu at yeeg suñu année yëpp bu ci nekk am na loo xamante ni def nañ fa mine bu raw mine antipersonnel waaw allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah al ali al azim waaw mooy borom bi ne man waajal naa def naa <laughs> teg ngir jahannama gaa yoo xam ne moom ñoom foofu lañ jëm ko waaw waaw ah, fa waaw ah, bon allahumma sallim <laughs> waaw bind naa waajal bu bind ngir ñoom seen ñoom dama leen a bind ay niti safara lañ waaw seen mujju seen mujju mbir sawara la wal iyaadu billah waaw bind naa ngir jahannama kasiiran minal jinni wal ins ñu bari ci jinne yeek nit ñi waaye waaye lahum xeet bi dañoo am qulubun ay xol yoo xam ne laa yafqahuna biha duñ ci dégg lu baax amuñ ci dégg-dégg bu sew waaw walahum te am nañu ayunun ay gët waaye laa yubsiruna biha duñ ci dégg yiw dinañ dégg boo leen woowee woo leen ne leen seen tur monsieur X ak nangam wala madame Y dinañ la wuyu waaye dégg lañ dul déggati waaw wala hum laa la yubsiruna biha dootu ñu gis dëgg ak seen bët yi ñu yor ndax seen bëtu biir moo fay la yàlla fay wal iyaazu billah amuñu clairvoyance wala hum te ñeel na leen aazaanun ay nopp la yasma'una biha dootuñ ci déggati dëgg boo leen di wax dëgg day day day day day day day ricoché ci nopp bi mel ni loo sànni ci xeer wu liis mu dal ci waddaat noonu lay def am nañ ay nopp yoo xam ne du leen jariñ du ñu dégg yiwu dinañ la gis bu ñu silma xawul dinañ la dégg boo waxee ñoom waaye yiiw lañ dul dégg ay anti yiiw lañ foo waxee alquran ak sunna ñu mel dañoo bëgg a jaxase yàlla ils n'ont pas droit de citer waaw ñii soo dee nangam di ut ay ay ay luñ leen di coller ngir man leen a bombarder man leen a duma man leen a yàq man leen a mettre à à quarantaine mettre leen à l'abri de la société au banc de la société pour war na ñuy baaxuñu biir baaxuñu bëccëg kenn waru leen a interroger ci télé yi yàlla tere ci rajo bukku waaw waruñu am audience sit bu ñu am ñu tëj ko takkal leen procédure ay loi yoo xam ne da leen di tënk ci yëpp parce que bëgg mënatuñoo dégg dënd parce que borom bi moo bind ay nit ñoo xam ne ngir ñooñu la waaw pour safara lañ ay nit safara yoo xam ne nii lañ man a mel moo tax ñooñ ay anti xaq lañ ay anti dëgg yoo xamante ne ils sont prêts à tout pour yàq pour l'islam bi jëm kanam te loolu mooy ñi nga xam ne kuffaaru Quraysh yi nga xam ne ñoo lañ lañ rayoon Badar noonu lañ meloon ak képp ku mel ni ñoom ba ilaa yawmi diin waaw mu ne kon walahum aadanun la yasma'una biha am nañ ay nopp yoo xam ne duñ ci déggee ulaa'ika kal an'am mu ne gis nga gaa yooyee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax fu ñu sori ci mbon kal an'am ñu ngi mel ni jur ji ñu ngi mel ni bàyyi ma ñu ngi mel ni xar yi gëléem yi nag yi ak bëy yi borom bi ne sax baal loolu bal li am ba des hum ñoom abam lu ñoo gën a sànk bëy yeeg xar yeeg nag yeeg gëléem yi parce que ñoom yàlla bindu leen ngir ñu koy jaamu comme ñun ñun ñi waaw amaana boobu samaawaati wal ard bañ leen ko gaaralee dañoo bañ waaw waaye kan moo ko yenu al insaan waaw ñoom attanuñu ko nit ku baax de attan na ko waaye nit ku bon jëloon na pacte ca boroomam waaye ñëwee daa bàyyi pacte bi daal di trahir wal iyaazu billah waaw nag yi xar yi kenn bindu leen ngir ñuy jaamu seen boroom comme ñun nit ñi li ñu yàlla gàll la waaw kon nag bu ñu bàyyee génn ci wala xat eh, karram naa bani aadam ñun ñoo teral doomu aadama fa ñu yàlla teg ñu teg di fa suñu bopp njaay àll wi di jëf ci àddina bi jë di sëy ci mbedd yi ah ci télé yeeg sëpp en public jàpp ne loolu mooy wane sa liberté di futtee koo ko def lu la neex ak tamit ci wàllu jikko di sol ay tubay yoo xam ne ku la romb gis sa sa tubay yu ndaw yi ci bitig yëpp nga mel ni bàyyi ma mais yaa ko tey kooku kay bàyyi maa la tane bàyyi ma amul yére bu ñuy solalum xar noonu la mel noonu la rafete kanta yow ah borom bi defal la yaa bani aadam yéen doomu aadama yi yocce naa ci yéen libaasan yu waar yi saw aatikum wari sha waaye wa libaasu taqwa zalika xayr waaw borom bi ne moo leen defal wàccel leen defal leen fii jàppandal leen waaw ay yére yoo xamante ne ci ngeen di sutur la woo waaye ñu nga ko fi dégg nañ dege lu jox am na ci àddina bi de ñu bàyyi ko fi di sol ay daggit di sol ay yoo xam ne dara laa yurdu rabb waaw gërëm loowul borom bi nga xam ne moo la jàppandal loolu loolu mooy al juhud kufrul juhud waaw weddi yàlla goo xam ne maa tay la ak jalgati waaw waaw alladina baddalu kufra wa ahallu qawmahum daaral bawaar jahannama kon yaslawnaha wa bi'sal qaraar wallah waaw daal di soppi yàlla defal nga soppee ko weddi yàlla waaw hmm, wa ahallu qawmahum ñu daldi ah yóbbee dëkkroo seen ñoñ ndax ñoom ñooy njiit yi waaw jàppe seen peuple comme ay comme comme ay bëy comme ay troupeau comme ni Firawna defoon inna Firawna ala fil ard wa ja'ala ahlahu shi'a def leen ay pàcc di màggal ñii mooy ñoom fi mu bokk kanta waa banu Israil mu leen di def ay jaam ay ay ay ay abid di leen torturer di leen teg ay day liggéey avilissant yoo xam ne day toroxloo ko koy def leen ay jaam ñoom abnaa'ul anbiyaa war rusul alayhimu salaatu wassalaam waaw loolu la ñooñu kon kal an'aam dañoo mel ni jur ci bal baal loolu hum adallu ñoo gën a sànku yoon ulaa'ika gaa yoo yële ñoo cim ñoom humul ghaafiluuna ñoo ñu yëgadi waaw kon yëgadi baaxut waaw te li leen ko yóbbu mooy borom bi daa kaste seen xol kon nag ah na'uuzu billahi mimma yu'addi ila hadihi hada al xizlaan yal nañu borom bi musal ci lépp luy yóbbe ci gàcc gu toll nii muy tëj gu borom bi di tëj sa xol ci yiiw ndax lan càggante goo nekkoon ci di bàyyi di dem ajjuma moo tax gravité bi ci nekk waaw di taafat loo sama liggéey bi te yow yow boo amee vacance dem foo xam ne amul loolu amul ajjuma amul dara fi nga mën a jullee ajjuma doo ko fi jullee ay waay <laughs> la hawla wala quwwata léegi nga teg ko fan nga xoog ne loolu jàmm la loolu kay lay sa bi jàmm loolu lay sa jàmm manu la nekk jàmm loolu kay musibam naaru laay la moo tax yonent bi alay saa saam lii moo xam de waaw léegi man damay damay laaj ab laaj bu dee ñi ñiy sàggane dem ajjuma même buñ jàppee ne farata la moo ñoom ñoom ñooy risqué lii léegi dama lay laaj ci nga xam ne moom dane moom dara dalu ko mu ngi fii mais nee na moom du julli parce que kuréel sàngam la bokk kooku moom lan lan lan moo koy dal kooku imagine nañ imagine rek une seconde pour wan ñun caaxaan yiñ nekke <laughs> di may suñu bopp di bàyyi yàlla digle parce que nee nañ man damay affilé wu ci kuréel sàngam wal iyaazu billah a'adana allahu min al xidlaani aydan beneen bii <laughs> yàlla nañu borom bu musal ci ak gàcce ak ñàkk xamuk réer ba pare jàpp na ñu ngi ci dara wal iyaazu billah kon nag hadis bii rëy naa di wane li nga xam ne dëgg dëgg lii moom day wane ne saway hein lii nii moom farata la fekk àjjuma fardu waaw moo tax wujubuha wa bayaani wujubiha waaw buntu bii dama koo def man al imaam an-Nawawi ngir wane ne farata mu ngi nii waaye bokk na niñ ciy jànge ba ñoo tëj mooy possibilité am minbar yeneen saa salaam ala awaadi minbar waaw xutbakat bi imaam bi muy nekk foo xam ne moo gën a kawe ñeneen ñi loolu du da leen eh, waaye jaay ne moo leen moo leen ëpp nàngam ak nàngam no loolu mooy sunna waaw te loolu sunna la loo xam ne ñépp ci d'accord que ne noddukat bi day nekk ci minbar waaw du ne man maa nekk ci kaw perché la woo di leen tuutal déedéet du loolu waaye bokk na liñ ci jàng mooy jàngalekat bi bu gisee ay nit ñoo xam ne ñu ngi sàggane loo xam ne ëpp naa sàggane mu mettre leen en garde waaye bu bañ a tudd ay tur gis ngeen saa salaam ñëwul ne ñoom diw diw du xam na leen waaye tudd leen de waaw tudd leen li mu def dane la yada te loolu bari na lu mu koy wax la yantahiyanna aqwamun ak fama baalu aqwamin lan mooy ndayu ay nit di wax ay nit te xam ne ñan la comme fii ñu bàyyi ay dam na ñoom dinañu bàyyi loolu fàttaliku la imaam al-Shafi'i waxoon nit de rahimahullah boo dee da nga ko wéet ak moom daal di koy laayi biir wax ko yedd ko kooku da nga koo waaye bu dee ci mbooloo yi nga ko defe kooku da nga koo gàcceel kon nag nañu roy loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaam ñëwul tudd seen tur ak li ñuy def li ñuy garaaw garaaw yépp waaye ñi fi nekk dinañ leen ko jottali te jarul tudd tur ku nekk ñenn ñi ñàkk xel ñu jàpp ne diw la ñuy wax alors que ñoom ñu ngi ci lu gën a garaaw gaa yooyu ñu jàpp ne ñoom concerné leen waaw wal bi billah moo tax sutura daa baax ci mu jàngale waaw dafa baax ci mu jàngale te ci noonu la lii a nangoo sa wax waaw yàgg naa ko fi wax nit boo ko gisee muy def lu dul noonu bul bàyyi ci biir mbooloo mi nga yuuxu mais lu ngeen nii eh nii déedéet bàyyi ko ba mu pare ba nit ñi kii ba loo ba mu dem fa mu nekk nga dem fekk ko fa wala beneen nga ñëw wax moom ci njekk loolu lay gën dégg ka ñëw yuuxu ko ci biir nit la lay gis boppam kon loolu nañ ci bàyyi xel kon nag ci kaw noonu lañu ñu jeexale xadiis bi bii di ñëw insha allahu taala ñu jël xadiis ba léegi ibnu umar na ne woon ibnu abu hurayrata radiyallahu taala wa ardaahuma kon bii di ñu gis xadiisu